min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin yàlla ñoo ngi leen di te di leen baalu àq ni ko muassasatul wafaa'i bi xuquuqul imaan baaxoo defe rek ci weeru xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko te jàpp ne buñ ko ak des na ci jariñu des na ci jariñe dellusiwaat nañ tey jii fas yéene dalal kenn ci borom xam-xam yooyu ñu fàttali rek mbooloo mi ne waxtaan yi fi jot a jàll yépp ak yi waa ji jàll bu yàlla àndee képp koo xamante ne yittewoo nga sedda yi rek boo demee marché ci xaarim saaxo incha allah dana jàpp ni foofa boo ñëwee fii ñuy defee waxtaan yi ci jumaa ji tamit incha allah dana jàppandi moo xam CD boo xamante ne son la wala CD boo xamante ne audio la euh, ki image la kon ba ñu jox kàddu gi kin fas yéene dalal tay rek dañuy xamle tuuti ci ay jaar-jaaram ak lim war a waxtaanee kin fas yéene dalal tey mooy sëriñ alhaaji alhaaji Mbàkke mu sëriñ Moustapha Absa sëriñ alhaaji Mbàkke moomu mi ngi jàng alxuraanul karim ci kër sëñ Sohaybu ginnaaw ba mu jàngee alxuraan bala mu ci war a xam lépp mu xam ko mu dem ci daara ju mag ju ñépp xam ci jàngale xam-xam muy kër sëñ Habib Mbacke foofu la jàngee xam-xam bala mu war a xam lépp mu xam xam ko tamit ginnaaw bi bi mu jeexalee njàngum xam-xamam wala bi mu jàngee lu baree bari ci wàllu xam-xam. ci la fa jógee dem ci kër Serigne Saliou Mbacké ci xelkoom ci daari tarbiya yi di euh, saytu foofa lu jëm ci jàngale alxuraan ak xam-xam yor fa daara di fa jàngale alxuraan ak xam-xam di saytu njàngale ma tamit yemul ci loolu tamit ginnaaw bi mu jóge fa ñëw fii ci Touba ci forage bi ci yoon Darou Moukhty yor fa daara di jàngale xam-xam ak alxuraanul karim tamit yemu ci loolu ay gëstoom poussé na ko mu def ay taalif yu baree baree bari yaakaar naa bu ma juumut li mu jote taalif ci ay téere war naa mat fanweeri téere lépp rek ngir laabiire jullit ñi ak baaxe leen li nga xamante ne yàlla xamal na ko mu fas yéene koo xamal jullit ñi bokk na ci téere yooyu mu taalif rek yi ci gën a siiw am na téere bu ñuy wax nax xaw Xawim nga xamante ne ci xasida Sëriñ Tuubaa yi la ko def am na beneen téere nit bu ñuy wax Safwatu Siyar nga xamante ne mi ngi ko def ci jaar jaari Sëriñ Tuubaa ak ay jikkoom ak ay melokaanam ak aw doxalinam am na beneen téere tamit bu mu taalif ñu koy wax Tanbihul Mar'a nga xamante ne yee jigéen jigéen joo xamante ab jullit la naka la war a doxale fan la war a jaar ba mën a am texe tey ëllëg ak yeneen wàll yu baree baree bari taalif na ci kon kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéene waxtaan ñun tey jii li mu fas yéene waxtaan nag di lu ñëpp war a teewlu lu ñëpp war a déglu lu ñëpp war a xam muy yéeme gi nga xamante ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul yéeme na ko kon yaakaar naa ne képp ku di murit waxtaan wii war na laa yitteel te war nga koo déglu ak xel kon li def moom mooy dañ koy jox kàddu gi. bu fekkente ne waxtaan nañ ba noppi rek képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii mu doon waxtaanee walla boo ko bindee jox ko bàyyi daam jaxate incha allah dis na ci tontu kon li ñuy def moom mooy dañ koy jox kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiix te defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah منتهى من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لخديمه ما اخترت wa radita lahu fi dunya wal axirati asalaamualeykum yéen mbokki jullit yépp asalaamualeykum yéen mbokki taalibe yépp asalaamualeykum yéen waa daaru muxti yépp ñu ngi nuyu ñépp ci seen tur ak seen sant tey baalu àq ñépp tey baalu àq ñépp daleen nuyoo bi nag suñ kilifa gu tedd gi nga xam ne moo fi nekk muy sëriñ yi yàlla na ko fi yàlla yàggal te aw yaramam ba mu àggale mboolem lu mu naal ci liggéeyal ko maam cerna jàll ci nuyoo bi ci sunu waajuru tedd yi Sëriñ Moustapha Absa ngi ñaan itam yàlla yàggal ko fi lool te aw yaramam jàll ci nuyoo bi ci Sëriñ Amsatu mu maam Thierno ngi ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral aw yaramam ak Sëriñ na ko fi yàlla yàggal te wéral aw yaramam ak sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral aw yaramam ak sëriñ Xaalid maam Cerno yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral yaramam ñu ngi ñaan ci weeru koor wi yàlla mu dolli ay yërmandeem ak ay xéewalam sottil ñu ko ca maam Cerno moomee fa mu nekk yàlla na ko fi yàlla fekke ay mbég ak ay teraanga yoo xam ne mosu ko faa fekk mukk ci dale ko ci bisub tey bi ba keroog saa di taxaw ba keroog muy tàbbi àjjana yal na yàlla yërëm jullit ñëpp yal na yàlla dolli ak ngëm ñëpp yàlla dolli pasteef murid yëpp loole Sëriñ Tuubaa ñaanoon ne yaa maalikal mulki yaa man jàlla xam xaw bi irham yàlla waraa yaa na ko yàlla may ñëpp yal yàlla aar ñëpp yal na yàlla saytu ñëpp ñu yëre di yal yàlla fàcc ñi nga xamee ne réer nañ yàlla leen yàlla gindi ñi xamut yàlla leen yàlla xamal ñi doon agut ay mag yàlla na leen yàlla def ay mag ñi nga xamee ne ay mag lañ itam yàlla leen yàlla dolli ak njub te saytu leen te yokk seen wér mboolem góor yeeg jigéen ñi yàlla na leen yàlla dolli dimbal te te dugal leen ci biir ndimbal loolee Sëriñ Tuubaa ne nasaran xasiisan yasmalul kibaara mahas si xaari rut mën baara ndimbal loo xam ne day daj te mat kàpp ba du bàyyi kenn ndax weer yi ñu nekk day weeru ñaan loolu mu ne sama du xat awsal xat awsal te lii fii ramadaan maarumtu min ka xablahoo bi fayadaan lim daan sàkku ci yàlla du ci bari ci weeru koor la ko suñu boroom di indil naajaytuhu naajaytu naajay naajaytu rabbi bi sahri ramadan sahril amani wal muna wal fayda weer la woo xam ne bu ñëwee loo ci ñaan yàlla dala koy may kon nag yàlla nañ ci yàlla def ñuy ay ñu nañ ci yàlla def ñuy ñuy rafetal yàlla nañ ci yàlla def ñuy ay taalibe Sëriñ Tuubaa mboolem ñi fi teew tey déglu yàlla na yàlla def ak topp may may ak topp ak gindiku te tàmbalee sunu waxtaan ci rabbi am di wax wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi ñaan mbooleem lu ñu fi wax sunu boroom def ko ay leer te defal ñu ko muy liggéeyu Serigne Touba lépp loo xam ne itam juum nañ ci walla ñu waxee ko nu bokk tëg nañ ko war a waxee loole ñu ngi koy tuub di ko jéggalu ndax wax moom li tax mu jafe mooy yi koy déglu ko ci nekk ak dégg-déggu boppam ak gis-gisu boppam waaye nag liñ ci fas te yéene ko ci rek mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp loo xam ne dégg ngeen ko ci te mu wuuteeg noona ñu ngi leen koy jéggalu tey ñaan ngeen baal ñu ko lii waxtaan loo nag wax dëgg lu yomb ci ñun la bu ñu ci yàlla tawfeexalee ndax yéemig Sëriñ Tuubaa moom kuñ ci waxtaan loo wax dëgg fekkee am murid nga war nga ca xam lu bare bari ndax Sëriñ Tuubaa mu léppam kiimaan la noonu ko kulliyati mu'jizatun aaya léegi képp koo xam ne am nga ak wilaaya wóor na la ne man mii kiimaanuk yonent bi laa kiimaanam googee nag ak nekk gam nekk kiimaan kumput kenn àgg na ci ba ci léppam daal ci gàttal waxama jëfama pas ay melokaanama lépp dafa yéeme dafa am soxna suñuy wax soxna Awa jóg ama ko nettali moom mi ngi dund ba léegi sax nee na ma suñ bi mas na koy tàngalal attaaya suñu mag waaye nee ma moom day boo gisee ni muy def da xam ne kii mu ngi def waaye ca dëgg-dëgg daal mel na ni deful am na keneen kuy kuy def ndax ni muy jëlee ni muy tegee ni muy yëngutoo daal mel na ne wuute na da nga xam ne wuute naa nit ñi lool koogee nag kon léppam kiimaan la kon nag bu ñuy bëgg a waxtaanee ay kiimaanam akuk yéemeem danañ jëm ci anam yu bare bare bu neexee yàlla ndax xëy na waxtu yi danañu ko may bu ñu suñu borom defal de tawfeex danañ waxtaane ci ay xar baaxam te moom léppam xar baax la ak te xasida yi itam ci xar baax yi bokk ndax wax na ne maanaam nii nga xamee ni yonte bi danaa feeñal ay muxjisa ci jamonoom nga xam ne dañ wax loona mbëtt ah, xarweer yi ak yeneen ak yeneen doxloo ay garab noonee la xasidaam yi itam waroon a nekk ak mu'jiza ca jamonoom boobee waaye nag xëy na xam bu mu xam ne jamono laajagu ko moo tax mu bàyyi ko ba ci mujjantalu jamono mu def ko sa feeñale ko ci moom moo tax mu wax ni ay mbindam bokk na sax ci mu'jiza yi yonante bi yu gën a mag mu'jiza yi yonante bi yu gën a mag te ñu yeexe koo indi te jaarale ko ci moom nee na moom mbindam mi ci la su ko defee nag ñu delluwaat ci bay doo ñu waxoon léegi mooy lu mat a bàyyi xel la lim ne baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xayril aalamina aaya ñu képp koo xam ne am na ak wilaaya rek xam na ne man mii kat kiimaanum yenante bi laa loolu liñ ciy déggee kon Sëriñ Tuubaa wala mu di ko rek kon amutug wilaaya loolu lañ ci daal di déggee kon ndax sëriñ bu mag bi dafa wutu yonent bi ci saahir ak baatin nee na ni nga xamee ne kenn mënumaa xàmmee yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci àdduna ci dara yowmal xiyaamati kenn duma mën a xàmmee moom ci dara ndax bu yonent bi dikkee ci buntu àjjana ba fëgg malaaka ma ne ko kooku kan la danaa ko man la Muhammad mu tijji dugg mu tëj nis tuuti ma ak si fëgg mu ne ma kooku kan la ma ne ko man la Muhammad mu tijji ma dugg mu tëj noonu nga xam ne kayor àjjana mënuma xàmmee yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ci dara kenn duma mën a xàmmeek moom ci dara kon noonu la yonente bi sëñ mag bi doon la yonente bi sallallahu alayhi nekk ak kiimaanam itam Sëriñ Tuubaa nee Rasul daraja la joo xam ne sunu borom da koo liggéey bam ko ci buntu aras ne ku ma liggéeyal lii danaa la ko añe bi ma liggéeyalee la bam takkal ma ko ma ne ko dama bëggoon nga jaaraleel ma ko ci daraja yonte bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi mu ne ma loo ji jublu ma ne ko dama xam ne loo mayub jaam te jaarewoo ko ci sallallahu taala alayhi bi alihi wa juum ko nangu bu ëllëgee saa borom daal may delloo si ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa may lëggeel yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa ba mu gërëm ma ne ma maa tax ñu bind àjjana ak sara defal nga ma lu ma ab jaam mës sa defal danaa lay yoolal yool jaam danaa la may lu ma mës sa may kenn ma ne ko loolu lu mu mu ne ma may naa la àjjana ma ne ko may nga ma àjjana mu ne ma lew na la ni jàngoro jàngoroy bañ mu ne ma kon jox naa ma ne ko jox naa la ko àddiya mu ne ma jox nga ko ku ko mat a jox te nangul nañ la ko waaye waxtaan nekk na foofu ndax sunu borom lu mu dogal wéy na te loolu dogalees na ko waaye ginnaaw def nga ko àddiya àddiya de des na la ko dencal ba bisub jariñu ba sa coobara rek ku la neex rek muy dugg àjjana kon kooku dara darajaam ci ak nam dementi bi lu rëy rëy la noonu itam bokk na ci li gën a yéeme ci sëriñ mag mi itam muy ay loo xam ne ci kiimaanim yi la muy lëggéeyal ko ndax jëmmi lëggéeyal ko moom suñu borom ci jëmmam da ko teg fu kawe kawe kawe ba tax lépp loo xam ne jëmale nañ ko ci moom mu yéene mu di wax mu di jëf sunu borom dajee fay kooka lu yéeme loo xam ne xëy na du ko fay ci yeneen jëf ak yeneen wax ak yeneen pas-pas loolu itam bokk na ci yéemeeg Serigne Touba nga xam ne loolu ñu bari ci wala mën nga ne ci nit yàlla yi amuñu ko li wax ne wahab wahab li man xadamani ihsaana malakanaw mastooranaw insaana ne képp ku may liggéeyal na ko may ak rafetal moo xam am malaaka la wala kuñ gisul la walla ak nit la ne suñu borom moom Sëriñ Tuubaa daana wax ne suñu borom du mbindeef bay am ay jikko waaye am na ay melo bokk na ca melo yee naqaree liggéeyal ak neexa liggéeyal ndax boo jubloo ci lëggéeyal ko day mel ne nekkoo ci dara du la ne lii laa lay faye du la ne fii laa lay faye du la ne waxtu sàngam laa lay fay melaw neexal lëggéeyal yi mooy saa su jubloo ci fay la du seet yaa ngi jëf du seet jëfoo du seet yaa ngi fi du seet nekkoo fi day fay rek daldi ne yéen ñii seeni baay ñoo ko doon lëggéeyal mu leen di fay bañ fi nekkatul mu leen di fay bu ngeen fi nekkul muy fay seeni doom Sëriñ Tuubaa mas naa togg laaxub lay duur def ci daqaar ak suukar du mooyu mos sa tuuti jox ko ña fa toogoon ne leen Sayyiduna Jibril dafay ñëw ne ma ku la liggéeyal jariñu ma bëgg a liggéeyal sama bopp Sëriñ Tuubaa bi nekkee Jolof maam Cheikh mas na ko fa seet muy def saa su ngoon jotee ñu war aw fas dem seeti tool ba ñuy wax bustaanul xaarifina ba benn bis ñuy dem bayam ci ñetti waxambaane kenn ka nekk ci kaw ak sump di gor ñaar ña nekk fi suuf di felet bi sëriñ bi tollook ñoom taxaw tuuti daldi dem waaye waxul dara bi mu delsee daldi woo maam seex Anta ne ko dama bëggoon a waxtaan ak yow ca liggéeyal ma ne ko benn murit bu xëy liggéeyal ma ngir yàlla ba ngoon jot liggéeyam boobee peese nañ ko ak liggéey boroom xam-xam bu liggéeyal yàlla juróom-ñaar fukki at te jéngul liggéeyu murit ba wat ko bu leen sikki ne ma moo kawe gépp wilaaya bu fi woote la ca sun maam aadama ba sun jamono liggéeyal ma yemu feek genn jaamu yàlla te bala ngeen xam li ma wax yowmal xiyaamati taxaw kon noonu la suñ bi yéeme muy kiimaan boo xam ne ndax kiimaan buñ ko waxee mooy loo xam ne day daanaka nday kawe xel nga xam daal kuy yàlla taw feexal rek moo koy mën a gëm ton nag suñ tubaa lépp moo yéeme kon loolu lenn la ci kiimaan yi sëriñ bu mag bi muy kiimaani eh, jëfal ko dara ak waxal ko dara ak yéene ko dara ne àgg ne ba ci ki nga xam ne day fas lu baax jëme ko ci man sax waxtu wu ne day dolli ko wax wax di xawaayi jël si na daamu fi xidmati yi waxub lahum ñi nga xam ne dañuy sax ci ndëggeel ma te moom ak ñaanam mooy lu nangu ba noppi ndax wax na ne moom bala mooy ñaan dara suñ boroom daf koy may ba noppi nekk ko ne ko ñaanaan ma ko kon ñuy ñaan lépp lu am ba noppi la xasida yi nag li tax bokk ci gën a yéeme ci mbindum Sëriñ Tuubaa mooy pas-pas bi nga xamee ne amoon na ko ci bind gi ñu koy bind ndax moom bu ñu seetee jamono loolu rek moo nekkoon ab liggéeyam daa def leneen sax ak di jëm ci yeneen muy jàngale yenn waaye ci mujjantal gi moom mel na ne itteem jëpp ci liggéeyal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tagg ko ak julli ci moom la ko jëme woon muy xasidaam yi ni salaatu sitta bi madhi sitta taatihi patta mahati saay moom bi juróom benn weer yi matee mu dëgmal yeneen juróom benn weer nga xam ne dundam lépp ci yonent bi sallallahu alayhi la ko jëme loo tax nag suñu borom yëkkati liggéeyam boobu muy mbind mi ndax àgg na ci ni isan katabtu tasa arsul baaxi wa sabaha malaayiku tibaax mu di bind aras day yëngu malaaka yëpp di sàmbal nee itam xaasal laxiinu min kitaabati yadi wa xuslu minhu seytaane day muslu sama mbind waaye bi ñuy muslu sama mbind lépp teewut man it maa ngi musluwaat moom mais bu bindee itam seytaane day daw ngir ragal mbind mi kon nag lu màgge noonu toll noonu ci ñun war na te nekk ndax mooy karaamam gi gën a màgg wax dane karaamati xattu yët fii xidmatil mu ay yët yi sama karaama mooy bind mi muy bind jëme ko ci yante bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag ndegem karaama la kon te doon karaam ak Tuubaa gi gën a màgg ci karaamam yi ndax mooy ki sax te dootu fi jóge mukk war na ñu waxtaan ci tuuti itam ginnaaw biñ xamlee ne ci yéemeeg sëriñ Tuubaa la bokk ndax e, di doy ak yéeme rek may def am mbind noo xam ne day mën a yëngal nit aka soppi doomu aadama ak di ko jubal ndax wax na ne eh, abda bi taalifi ilahi al huda wa kullu man raama hudahu bi hada suñ borom def na ak njub ci sama mbind mi te képp koo xam ne sàkku na ak njub ci man laa suñ borom di gindee xaside yi nag dañoo nekk ay xaaj yu baree baree bari ndax am na ci yoo xam ne sëriñ bu mag bi sax danaa tere ku leen jàng am na ci xasida yi yoo xam ne itam sëriñ bu mag bi dadaa dadaa digle ñu di ko jàng am na yoo xam ne ci géej gi la leen bind am na yoo xam ne ba mu ci géej gi la bind am na yoo xam ne bi mu jógee ci géej gi la leen bind itam yooyu yëpp yu ci ne am na aw yoon ak nuñ ko war di awe ak yuñ ak nuñ ko war di jëfandikoo itam waaw ndax Sëriñ Tuubaa mi ngi tàmbulee liggéeyal yant bi sallallahu taala alayhi wa ci mbind ci at mi ñuy wax assasine assasine ah, mooy bi nga xamee ne sëñ Mamour Anta Sali làqu na bañ tegaat ci meneen at at moom ci sa tàmbulee bind mbind yoo xam ne da fas liggéeyal yant bi sallallahu taala alayhi wa sallam nag la ko tàmbulee foofee ni mu ci géej gi mbind yooyee dafa wax ni moom nanguwuñ ci dara bi nga xamee ne itam mi ci biir géej gi mbind yooyu nga xam ne mi ngi ko fi daa bind nee na yooya lim ci jublu mooy jihaatanteeg tubaab yi ak yëkkati baatu suñu borom ba tax na moom digalut kenn mu di ko jàng xasida yi nga xamee ne ñibbisee bañ teg ci ñaari at wala benn at ak genn wàll mooy bi nekkee gànnaar mu ngi tàmbalee xaama pak sasin ba niñ ko mu gise nee na foofu ku bëgg njariñ moo xam njariñul àdduna wala lu ëllëg na ngay jàng ci xasida yooyu te di ko ci fas mooy xasida yi tàmbalee xaama baksasin banim làqoo waaye teewut itam ci biir xasida yooyu nga xam ne ci géej gi la ko defee woon dana ci am daana ci am yoo xam ne ci géej gi la ko ba noppi wëlbatiku di diglewaat ñu di ko jàng bokk ñu ci xasida yooyu lu mel ne wala xadd karam naa moom ci géej gi la ko waaye waaye teewut mel ne daanañ ko jàng ci kanamam mu di ko dégg te xëy na ci ndigalam lay doon ak lu mel ne yaasal bu saaraati ak yaa yaa xayra day fin ata bil bisri wal maddi yooyu yëpp ci géej gi la leen waaye woon waaye teewut bi mu ñëwee itam daanañ ko jàng ci kanam mu di ko dégg te daawu ci wax dara wala sax moom maa ko daa dégle xasida yi nga xamee ne moom la def ci ginnaawu géej gi yooyu ku ci gën a jege ak làqu sëñ bi rek moo ci gën a yéeme ndax sëñ bi ci ni ñu koy waxee ci mbindam yu bari bari nim daa doxe ci suñu borom waxtu wu ne akum jegeem yàlla day yokk nga xam ne boo booy jàng xasida sax da ko ci seetlu ndax da ngay gis mu ne mu bindu xasida ba mu jeex mu def ci tërjumaan de daal ne xasida jii de mbooleem xasida yi ko jiitu woon moo leen kawe bu bindaatee geneen daan ne xasida yi moo kawe mbooleem luñ masa woy jiitu ko kon noonu la ay mbiram daa toxtaloo kon noonu lañ koy xame te xam ne gu gën a jege ak nekkam ak ñu koy gis ci àdduna googa mooy gën a bari mboot ndax ko seddee ba ci xasida ak jaawatu gi nga xam ne wax nañ ne gis mas naa woo suñ mut lamin moom ñëw mu am lu mu koy wax fekk am ku fa toog wax nañ ne suñ bi ne ko may ma mu jóg may ko ne ko Mouhamadou Lamine de am na ci jëmm yoo xam ne barab buñ nekk xikmatu dafa dund wàcc daal di génn xasida googu muy xasida jaawartu xamal ko ci loolu ne ko képp ko mokkal wala ñu suunaale ko ko danga nga laaj ci bàmmeel kon nag loolu itam fii ne dara gënu koo kiimaane ndax xasida jaawartu fii ne buñ ko tàmbale woon ca bopp ba ba jëm mujjantal ga doo sax fu mu musloo ci bàmmeel wala mu tudd bàmmeel bàmmeel nekku ci muslu ci bàmmeel tudd ko te ay yépp boo seetee wax yu jëm ci moom la ak ay mbiri boppam te teewul mu wax ci lool lool ci lañuy xamee ne kon li muy léppam ak muhajisa la ndax xam ku ñuy wax sëñ bànji njaay sëñ bi da ko masa ay mbind mu di ko xool ba ci yàgg mu agsi ci am ab baat boo xam ne dafa mel ne dafa dafa dafa du ko mënta firi daal muy xool ba ci yàgg mu ne ko suñ mu ne ko lii de xanaa gan la suñ bi ne ko dafa daa lox daa loxaa ci yow mu ne ko ah waaw mun de mu ne ko boo masaa àgg ci baat bu loxo fi yow foo ko daa seete mu ne ko xanaa ci mun ji dëkk xaamul sa mu ne ko man de sama loxo moom kenn du ko seete ca lawhul mahfuz lañ koy seete ñoo daal téen di xool ci kaw ñu ko bismillah looy def ñu ko ah naa yaakaar ci kaw lay féete ne ko loolu yaa ñuy wax yàlla ñuy tiim yéene yam lawhul mahfuz koy kuñ koy xanaa kañ koy wan fu fu njaam jëm rek fu kanamam jëm rek mën na koo gis noonu loolu tegtal la ci ne mujiza la ci ndax nee na daana wax na léeg-léeg ma gis waaye fu soree sore ci sama ñoñ te du ma xam lu ko fa yóbbu waaye bu ma gëstu rek damay daal di xam ne sama xasida daana wax ne itam ahmadu moo xam ne yan képp ku na moytoo tefli ci genn ndax wet gu mu tafli ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam la tafli yonent bi sama xasi ne sama xasida yi ñoo ma gën a gaaw loolu am na am na jàngkat boo xam ne euh, danoon jàng ci jamono suñu mag bi moom it am nu muy def baatam di ko neexal noonu suñ ne ko loo ci jublu mu ne ko neexal mu ne ko xorom naa ko suukar naa ko ah, ah, ah. xorom naa naa ko waaw mu ne ko xorom naa ko suukar naa ko kon suñ mag bi xasidaam yi bokk na ci li nga xam ne moom moo gën a yéeme te yéeme gi loolu ñu ci waxoon léegi ma ah, jàng ko rek mu la soppi soppi boobu loolu bokk na ci ndax dama am koo xam ne dama ko mos a laaj ne ko li sëñ bi wax ne tuwasilu aqlaam yi ilallaahi xaabidan bilaa xalwatin wallaahu abqa kama axnaa àndal waa waa bayit yi ñu des kitaabati faaxat suyooxa tarbiya wa kulli sayin wa kulli xayrin wa suyooxa tarxiya yow noo koy nu bi nu mu mën a kawee sëriñu tarbiya moom mu nakk nakkal ma ne ko man de li ma jàpp mooy sëriñu tarbiya moom faaw boo nekkee moom dalay digal di la tere ngay def lim lay digal mu lay mu tere ngay bàyyi lim lay tere xasida yi nag ñoom boo leen dee jàng duñ la digal duñ la tere day mel ne dañuy génne melo yi bon ci yow di dugal melo yi baax ci yow ba keroog ngay jàkk day mel ni kon kawe gi mu kawe sëriñu tarbiya noonu demee boo defee na ci li ci gën a itam moom nee na mbuutum alxuraan ak tawreet ak injiil ak saboor da ko def ci biir te mbóon ma la wax ne itam moom la def ci biir te loolu ñiy gëstu ay bindam wala ñu koy faral di setantal bu ko waxtoon it da dem ba seetlu ne loolu la def ndax da koy junj bare bare te bis mas nañoo jàng faasat xilaamil yawma bil xayrayni insa man yakfini yad dayrayni mu ne faasat nu ngeen koy firee ñu wax ko ne ko faasat dexaa mooy texe na mu ne faa gi mooy forxaan alif gi mooy injil racine bi mooy saboo taagi mooy tawret naan ñeent mbooti ñeent téere yooyu la def ci xelaam yi muy am mbindam muy kiimaan goo xam ne kon moom yàlla moo ñu ci taw feexal rek ñu nangu ko te nekkul lu ñuy mën a làmb daj ko walla ñu di ko xool gis ko ay lu ñuy dund yëg ko lay doon rek bu defee mas nañoo jàng muxaddamaan itam ma agsi ci yabu sumtidaahi jumlatan xaasaha nabi minan nafi wa huwa al bahru sul jalbi wan nafi mu ne njariñul yonente bi de bu fekkoon fukki xaaj la benn ba la yahuud yi ak nasaraan yi yor di ko pasar pasare juróom-ñeenti xaaj yépp dafa nekk ci kaw wagg yonente bi te dara mënu ko faa jële lu sa mbind bi daane buñ koy jàng mi ngi mel ni déem gu ñor nga xam ne boo buñ gësamee mu wadd buñ gësamul mu wadd mag mu am kàttan ñëw jàpp ca wangaase di gës mais bu ñu jàng xasidaam yi noonu lay wàccee njariñu yonante bi mas nañoo jàng itam ba agsi ci ko su ko tasqini bi xaasa bu saarati wali xotta faydan ax jalal bahra wal mu ne koos ba du ngeen koy firee ñu wax ko ne say kaas mu ne déedéet naan ne suñ borom de li mu njëkk bind mooy baxarul anwaar mooy géejug leer ba nga ko bindee ba noppi nag dafa fab lawxul maxfuus ne ko ca dëw ba nga ko génnee mu toq ñeenti toq ne ñeenti toq yooyu ci la bind li am lépp daal di wax yonente bi ne koy yow xëjoo ci ñeenti toq yi da sëgg ci géej gi nee na ci sëggee ba mu siggee la ci jógee ak la ca des dafa mel ne puso buñ sëpp ci am ndox seppi yante bi daat koy geestu ne ko sëggal nee moom ba mu sëggee ba mu siggee dafa mel ne dequ noor loolu loolu lépp daal kon ay ak yéemam la nga xam ne moom léppam kiimaan la léppam itam xarbaax la tale ko ci ay waxam bam kenee àdduna ndax moom mësta jëf lenn lu kenn mën daanaka waxtu wu ne daal mu daal noonu mu ko waxee ci yenn ne bidaayatul maahi nihaayatul xiyaar faddaloo xalal ixtiyaar ne fi nga xam ne fi la yante bi sallallahu alayhi wasallam yam fa baax yi yam nee na bi sallallahu taala alayhi wasallam tàmbalee mooy bi ñëwee noonu wax na ne xeetu mbind yi nga xam ne jëm ci yant bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax li ko tax a bàyyi mooy day def saa su jëlee xalimaam jëmale ko ci benn lu bokkut yant bi moom bu foobee rek yant bi day mooñ ne ci moom la ko jëmale ba tax mu bàyyi lépp loo xam ne lu ci yant bi xaaj ak dundam ñaari xaaj ma at mi ñaari xaaj la koy xaaj bu taggee yant bi sallallahu alayhi fukki weer yi ak benn yeneen fukki weer yi ak benn itam mu ci julli ci moom ndax bu yàggul dafa am ko doon waxtaan ma ne ko suñu borom man de dama am ñaari aw bayit ak aaya boo xam ne dama ko seetlu ndax dama seetlu ne suñu borom dafa wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ak doona makaatibil xibaadaatu maha taxarrubi kullal masaaya jamaa nee na binduma nit ak jinne loolu ñu jaamu ma nga ñëw ci jaamu yàlla yooyu moom nga ñëw mu ne la mbooleem jaamu yàlla yi sama mbind moo leen féete kaw kon loolu ak soññ la ci ñun tey yàlla nañ ci yàlla dollee taw feexal te dolli ñu ci dimbale ndax dafa mel ni daal jaamu yàlla mujj jamono la su ko defee nag Serigne Touba moom buñ ko dee topp noonu xëy na léeg-léeg it buñ léegam bu waxtaan nañ tuuti ci kii itam ci ci mbindam dañuy delluwaat ñëw tuuti ci ay mayam itam nga xam lépp kiimaan la ndax wax na ne ilaya qaadallaahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkin nee na suñu borom may na ma loo xam ne mus kenn mësu ko am te kenn dootu ko am itam Sëriñ Tuubaa nee na ku dul man ci diggante boroom xam-xam yi jëfe seen xam-xam ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam fa nga summi ab liggéey fa nga wàcce ab liggéey man nag ci diggante yonente bi sallallahu taala alayhi ak yàlla falaa summi ko ab liggéey ab liggéey la ma yàlla suñ boroom tegtal yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sallam ma tàmbali di ko liggéeyal la ma doon liggéeyal la ma la ma ko doon liggéeyal moom yonte bi mooy la nga xam ne bëggoon na ko ci moom mm, suñu borom bëggoon na ko te kenn mësu koo caa defal ba mujj mu ne ma yaa ma gënal sama bopp li màndargaam loolee mooy àgg na ma ak moom ci tagg ko foofu ku fa àggoon ak màggatum lawbe mu amul lu dul menn mbaam mu muy def ay gëxam daa la ko jox waaw waaye yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam li muy baax baax kàttan ak nammeel moomu ko sunu borom ko moom mu daal di may tegtal sunu borom foofee la fa doon liggéey mooy la nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na ko ci moom moom sunu borom te kenn mësu koo caa defal ba mujj sunu borom ne ma li ma bind yaa ci gën a jege jox naa la alxuraan loolu waxtaanu Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa itam mas naa tomb ñetti tomb teg loxoom ci tomb bi féete wetum ndeyjoor ne yonente baa ngi nii maa ngi nii daldi rëdd aw rëdd mu jóge ci tomb bu njëkk bi jëm ci bu ñaareel bi ne sunu boroom xamle ne yonente bii sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi mooy aw yoonam te biral na ko te te te biral na ko te saxal na ko waaye loolee fangul mu sàkkal ma aw yoon daal di rëdd aw rëdd bu jógee ci tomb bu njëkk bi ba ci tomb bu bopp ñetteel bi sama digg ak moom ma benn rëdd wi ci la wax ne sama digg ak moom moom la dox ma mu xam ma xam waaye ma yëg ne teggi na gën lépp ma daal di ci yonente bi ngën gi mu def sallallahu taala bi alihi wa sahbihi bi ma àggee ci moom xamalu ko xamaluma xamoon naa ku ñuy wax booru ak yoon wu jëm ci moom waxuma ko lu ca bokk dama nekk ak moom rekk ca na ma war a nekkee moom ci teral ak màgg la ba mu ngëpp sama loxo yóbbu ci suñu borom mi nga xam ne moom moom mbinde bi ne ko mbooleem wàll yi fi doon liggéey seenu pay xam naa ko waaye kii ak payam yow rek yaa ko xam sunu borom ne ko dellul fa nga nekkoon ca la nga nekkoon bàyyi kook man sëriñ bi waxee lii daa di far tomb yooyee daa di tombaat ñaari tomb yu mag wërale ko aw rëdd daa ne sunu boroom ne ma yaa ngi nii maa ngi nii kaay ñu bokk sama nguur bi biir bokk gi it danaa la ji may geneen jagle ana luy loola mooy lu may bëgg a def ci këru àdduna danaa la ko yëgal bu la neexee ma def ko bu la neexee ma bakku yow nag lépp luy sa coobare soxlawul nga ma ciy wax dara bam la soobee la ma soob Sëriñ Tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu nee na rabbul xaalamina seet na jamihal xaalamina fekk maa ci gën a sopp xayral xaalamina mu ne ma cas teg ci loxo xayral xaalamina ne ko may naa la kii suñ bi waxee lool daa daal di ree ne man maw xóob laa kuñ may laa moom yonte bi sallallahu alayhi wasallam bi ma ko bi ma ko ko suñ borom mayee woo ma ba ma ñëw mu ne ma yow mi la gën a sopp ci mboolem mbindeef yi te rabbul alamina moo ma ko wax kaay ma fopp li ma gënoon a sopp ci ñu ma may may la ko ma ne ko li la may lu ci gën mu ne ma làmmiñu xarab ma sant yàlla sant ko ne ko làmmiñu xarab daa woote way te ma gis ci sa téere bi wama allamnaahu si'ra wama yanbaghi ma bëgg nga rafaatale ma ma way mu ne ma rafaataleel naa la ko ma sant yàlla sant ko ne ko mayaale ma ci boo doon way loo woy ma woy ko mu ne ma mayaale naa la ko ma sant yàlla sant ko waaye ma xam ne way ku ko dul bind nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téere bi wala taxutoo bi bind ko ma ne ko mayaali ma ma bind mu ne ma mayaale naa la ko ma ne ko mayaale ma boo doon binduloo boo doon bind loo bind ma bind ko mu ne ma mayaale naa la ko daal di ne xalima gi bu leen sikki ne saaxi si laa ŋàbb waaye yante bi sallallahu taala alayhi wa moo ŋàbb ci baatin bi kon bindam yépp moom noonu la daa deme yante bi sallallahu alayhi moo ko binduloo daal kon muy muxjisa ci muxjisaam yi léegi rek lañ ko mujj waxtaan ci lu baydoo ñu ne eh, xaasa rasulullahi xaasa nabiyullahi maa laa yaxlamu ilalasi lahu lahu lahu wa xalamu loolu ñu ko waxee yonent bi dafa ñëw ci moom ne ko bay doo koy soppi te waxe te binde ko nii muy xaasa rasulullahi maalam yaxlami ilal la si xaatabahu bi kalimi li muy tegtal ne mooy yant bi itte woon ak mbindam te li muy def lépp ci ndigalul yant bi sallallahu taala alayhi wa la koy def naka noonu wax nañ loolu ñu misaal ne fi saa suy bind ba agse ci loo xam ne suñ borom daf koo may te digalu ko mu wax ko itam loola ñu da koy jël léegi ba ak ak woon ci xasida goo xam dañ ko tënk nga xam ne araf wu jënd dafa war a nekk aw way bu agsee ci boo xam ne wala loo xam ne da war a wax moo xam ne may nañ ko ko waaye ëggut ca jamono jam war a waxe yooyu yëpp da koy jël ndax misaal mi rek bi nga xamee ne sëñ nekk ni ci géej gi ba nga xamee ne tubaab yi gisoon nañ ahlu badar ci moom loolee dañoo waxante woon ak moom ne ko doo ko wax kenn doo ko nettali kenn ndax suñ bi leen li fekk nettaliwu leen ko de du ma ko nettali bi nga xamee ne jóge na jigéen gi ba ñëw njaareem bis dafa am ji taalibe yi ma fàtt tur saar la sant yaakaar naa jóge jóge foo Gabon ñëw di waxtaan ak suñ ba nettali ko loolu ne ko ab tubaab moo ko nettali luy tegtal ne ñoom gisoon nañu ahlu ci moom suñ tubaab ne ko ñoo la ko wax ne mu ne ko waaw mu daal di yónnee xasida gi ñu tënkee eh, inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan muy tàmbali ayasa min illaa wa inda jiwal nga xam ne fii nag bi mu koy way bi mu agsee ci yaag eh, inna ibaadi yaagoogu ci xëcc ibaadi ak laamuk laysa fii da ko daggoon ci way bi nga xamee ne maanaam net li ne kooku net na lool li sëñ bi yónnee xasida googu ñu andi ko mu daal di bind yësara mën a la daa di maa xaada maa xaaba an kulli waj man xaada lii maa xaaba an kulli waj lii xaada ahla badrin usooda man sax waasiya wal xasooda daal di xam ne ne kon loolu yooyu yëpp dana am ci ay mbindam kon ndax nee na aktubu naaxilan min allawxi wa min xalamihi wa fi xurufi lam amin ci bi may bind lépp ci lawxul mahfuz lay jóge ba tey ci waaw ci yéemeeg Serigne Touba ak nekk am kiimaan Serigne Touba nee na kun gi tax yàlla yi buur mi ngi saa tengali am kun gi nga xam ne moo tax suñu borom di buur nee na moom suñu borom jox na ko moom loolu day feeñaat ci mbir mu yàquwut yi kun fayekuutu maa uri walaysa yanxooni ya seytaanu min marid sëñ Tuubaa mas naa wax ne sant leen yàlla ñu sant ko mu ne xam ngeen lu tax may leen sant leen yàlla ñu ne ko déedéet mu ne dangeen maa am te xamu leen ma li tax ngeen am ma mooy lu ne bu wootee la ca bokk doo ngay wuyu di kon mas naa bind Bamsasine Bamsasine bi nga ko bindee ba noppi di ci junj li ko ci yàlla may te mooy bu dee baa mooy ne suñu borom setal na ko ci xisaab bi àdduna ak xisaab bi àllaaxira itam may na ko itam ak ngóor goo xam ne dootu rekki kooti ba mukk màndal na ko itam te dootu marati ba faw may na ko muy sant te dootu jàmbati jàmbati te faaw mas naa bind itam ataaya di wax di ko ji suñ borom may nga alif gi suñ borom demal na ci moom mboolem lu yàq-yàq ak luy gàkk ak luy nax-nax jëmee ko ci keneen may na ko itam tawfeex may ko barke may ko ak njàppandal gu ànd ak góolu sëriñ Touba mas naa laaj sëriñ Basiiru doomam ne ko sa kër nijaay ca kokki ku fa faatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang sang ko jullee ko ñaanal ko yàlla mu jéggal ko mu ne ko fii kuy faatu dañ lay ta tàbbal àjjana <laughs> sëriñ Touba xaadalahu laaw maxtaaralahu mas naa jox ay nit aw ñam ñu cay jëfandiku am ku wax ne bisimilah barkeb sëriñ Tuubaa sëriñ bi ne ko ñam bu xal seta reesa jàmm a ngi noonu kon nag xam naa daal suñ mag bi moom yu topp ay mbiram du jeex mukk moom léppam kiimaan la yàlla def na ko muy kiimaan itam xam naa maa yaakaar ne dañuy delluwaat ci laaj yi tuuti rek su ko ndax mën naa gën a guddal waxtaan yi subhaana rabbil rabbil suñ borom moo ko fi yabaloon mu doon mu'jiza goo xam ne ña jiitu woon kenn mësta gis ku mel ni moom te ñuy ñëw itam kenn du ci masa gis ku ku mel ni moom ndax loolu lépp moo ko bind lim liggéeyal yonent bi itam kenn mësu ko liggéeyal te kenn doon ko liggéeyal ndax moom loolu moo ko bind nee na man sanna annahu yakunu abada yurdihi billasi ka xidmati bada nafaytu sannahu bi anni al xadim bi ma wana an misli képp ko am daa jàpp nga ne da ñëwaat ci jamono liggéeyal bi ni ma ko bëgg nee na man maa ngi teel dàq sa njortu ci ne nee ma ko liggéeyal daal kenn dootu ko mën a liggéeyal noonu mu doon koo xam ne yàlla rek ko xam ndax daana wax ni ñett rek ñoo ma xam yàlla mi tax yàlla mi ma bind ak yenante bi mi tax ñu bind ma ak kuñ dugal ci bàmmeel ne ñett ñooñu ñoo ko xam am na ku ma sa ñëw itam ci biir kër bi wax nañ ne bi mu duggee ci bunt bi rek daa dégg sëñ bi di di wax te fa mu wër wërta mën a dégg waxi sëñ bi ndax mi ngi mel ni fii ñu toll rek ak ku tollu fële ca boori garage ba xam ba du dégg sëñ waxi sëñ bi mu mel ni dañ koo dëpp ci gémmiñam mu ne cëy kii kenn xamul lu mu doon ne mu wax loolu ci am xelam nga xam ne soo moom waxu ko ci làmmiñam ci xelam rek la ko wax ne bi mu agsee toog fekk sëñ bi di waxtaan ak keneen ba ma waxee ba wax ja daanu mu ne ko cëy la ma doon cëy la ma doon mu sa baaraam bii de bu mu jëloon teg ko ci gën gaa sori penk xotti ko ba mu ci soow de du tax nga xam la ma doon cëy la ma doon kon nag moom mel na ne boppam ci boppam moom ci boppam sax li ko yàlla def mel na ne moom yëm na ko kon nag yaakaar naa dañuy seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi jullit yi noo ngi leen di nuyu bu baax di sant sëriñ alxaaji Mbàkke mi nga xam ne moo doon def conférence bi waxtaan wi te muy waxtaan wu am solo woo xam ni xëy na fi mu jeexee sax nit ñi xaare wuñ ko woon foofu xam naa liñ koy faje rek mooy laaj yi moom na bari maanaam eh, ku am laaj rek na ko indi ndax mbi wax wax ji mën a gën a continuer xam na man li may def eh, seetlu yi may def xam naa du gudd mooy ni rek sëñ bi ni mu waxee Serigne Touba eh, wane na bu baax yéemeeg sëriñ Touba Serigne Touba ki gën a yéeme ci àdduna bi ma nga ne moom mooy moom ujubatan minhu li kullil kawni jooju mu wax ci mun nooru daare ni mën nga ne moom Sëriñ Tuubaa noonu la demee woon ku yéeme la koo xam ne boo jàngatee ak dundam di nga xam ne lu ko gën a yéeme bariwul man damay wax rek ni sëriñ bi li gën a yéeme ci moom ci man li ma seetlu te ànd ko yenn bindkat yi mooy eh, namatu jaamu yàlla maanaam dox eh, eh, modd bi mu jëloon di ko jaamoo yàlla muy modd bu jafe-jafe-jafe ndax moom mësta tàggoo li ko ak njàpp mësta maanaam dog koor ci lu dul bis yi nga xam ne dañ ci aaye ko ci woor mësta julli ci lu dul jàkk xam nga loolu lu jafe-jafe la euh, loolu xeetu jaamu yàlla googu moo gën a euh, jafe fu jàppam njàppam tojare daal di jàppaat mësta tàggali ko ak njàpp loolu lu ay it mësta tàggali ko koor mësta tàggali ko itam ak jullit mbooloo lu dul ci jamono yi mu nekkee ci eh, tukki bi loolu lu jafe-jafe jafe la li ci gën a yem it bokk na ci li ci sëñ alxaaji junju muy gis gi mu daa gis yonente bi taxoo gi mu taxoo di gis yonente bi jamono junne muy jàkkaarloog moom loolu lu ko gën a yemi amul ndax yeneen gëstukat yi nga xam ñooy gëstu ci ni ñuy war a jaamu yàlla ñooñu gis nga dañuy net li diw moo ko net li diw net li waaye kii moom day jàkkaarloo yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko gis eh, kooku lu yéeme yéeme la ci sëriñ bi waaw lu ko gën a yéeme mën nga ne amul taxoo gis yonente bi loo wax rek bu ne yonente bi nee na ma nangam léegi waaw loolu sëñ bi am na lu mu ci net li te xëy na dina gën a bari eh, ma wax itam ni bu ñu seetloo gis nañ ni jamonoom it xëy na léegi sii la ñu dem ba Serigne Touba ay nit di ko dégg ci gis gi ñu gis ñi nga xam ne ñoo koy tuddoo di ci am sikk sàkk waaye ci jamono moom kenn mësu koo dégg te ñëwoo jébbal ko sa bopp boroom xam-xam yi ñu xamoon ci jamonoom yépp dañoo àndoon ak moom ñëw jébbal ko seen bopp am na benn naaru murtani boo xam ne da ci wax bayit woo xam ni wu wu de bayit wu ma dugg la mën dama koy faral di wax lu bare bari dafa wax ne walamma laqiitu cheikha ahmada burhatan nafattu yamini an xubaari lmashaayixi ne bi ma taseeg see ahmadou bamba as ndiir su gàtt rek ci laa set saay loxo ci mboolem sëriñ si ci des dari ko jëbal saa bopp kon loolu buñ ko seetloo mas na ci wax lu bare bari xam naa ni ma ko waxee léegi rek dañuy fexe ba laaj yi bari ndax sëñ bi mën a gën a guddal ci ma continuer bu ñu seetloo itam ci sëriñ Touba mën nañu wax ni ku mel ne Cheikh Sidiya Baba moom buñ koy nettali ci histoire murid nii nettali bi day gaaw waaye boo xamee kan mooy Cheikh Sidiya Baba lim daa wax ci Serigne Touba di nga xam moom it yéem ak Serigne Touba Cheikh Sidiya baaba danaa sikkal Serigne si maanaam da leen daa wax ne sëriñ si ñoom dañuy woote dañ ku ne ku jug rek ne sëriñ la te ñoom xamuñu lu bari. daa wax ne alcheikhu fi urfi zamani alxaadiri laysa kama tasmau fi ibni alaasiri nee na sëriñ ci jamono ji daa yomb ni nga ko daa déggee ci ibnu asir mu wax naan tasxabu sayxan aarifal masaliki yaqihi fi tariqihi almahalik wane da nga ànd ak sëriñ boo xam ni dafa xam yoon wi dina gindi mboolem foo wërta jaar mu di la ko moytuloo nee na loolu léegi amatul nit day jóg rek kaalawu ne ab sëriñ laa noonu la Cheikh Sidiya daa wax waaye bi mu gisee Serigne Touba mujj ne wax naan a cheikhu ahmadu nicmatun awlaaha hadi alxalaayiqa kullaha mawlaaha ne Serigne Touba moom xéewal la rek du yàlla jox mbindeef yi bi mu gisee sëñ bi loolu la mujj di wax te gis nga ko njëkk loolu lim daa wax ci sëriñ si mu xamoon kon loolu lépp ay melo la ci yéemeeg sëriñ Touba muy loo xam ni eh, ba tey it nekk bi mu nekk di xaadimu rasul nga xam ne Eh, danaa wax di ñaan suñu borom àggale ko ci darajay anas ibnu malik ba mu yàgg muy wax ne surtout misla anas ba mu yàgg muy wax ne jaawastu wa fi matxihi jaawastu kaaban wa xasaana nga xam ne mujj na weesu eh, gaa yooyu yépp loolu it nekk gi mu nekk di liggéeyal yonent bi te weesu ci ku ko daa liggéeyal loolu lu yéeme la ci moom ak it tur wi ni mu taqoog turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu ko tuddee rek rasul xadimul mustafa fu ñu ko tuddee rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam àgg ci loolu nag lu rëy la ndax buñ seetloo am na benn waykat bu xorom boo xam ne daa wax ne sha'irul amiri wa ma bil qalili da laqabu ne man maay waykatub amir bi te loolu nag du du du du turu tuuti daal ndax nekk di waykatu buur bi loolu lu rëy la da ko daa demoo kon nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nii ngeen di mindeef Serigne Touba liggéeyal ko ba àgg ci fu ñu ko tuddee rek tudd yonente bi loolu moom lu rëy la ay melo yu bare bari mas na ko cee lim waaye damay gàttal foofu rek jox sëriñ bi ñu àggale ci laaj yi nga xam ne moo fi rot mel ne bari na bu dee nag sëriñ Touba ndax kilifa yi kon dama bëggoon a gàttal waaye ñu ne naa gën a continuer wàll gi wàllu sëñ Yàlla jële moom moo ko gën a xam ak kilifa yi toog eh, waaye maa ngi jéggalu ci su ma defee ay njuumte suñu seetloo itam Serigne Touba kon wàll yi ñu mën a waxee moom ak yéemeem bari na eh, noonu mu ko waxee ci ak nim doo jaamoo yàlla ak eh, ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ko daroon te ñu doon ñoo xam ni waaw ah, bismillah waaw kon xam na damay bàyyi rek ñu def ci laaj waaw bismillah jërëjëf bismillahi arrahmani irrahimi wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ceen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla nañ ko yàlla boole defal ñun ñëpp di leen ziare ci weeru koor wu tedd wi di weeru njëggal di weeru yërmande di weeru goreel jaam yi sawara yàlla na yàlla nangul nu sunuy jaamu yàlla jëggal nu sunuy bakkaar te xiir nu ci nu jaamu ko te mu nangul nu jaamu gi te suñ kilifay yi diine yi yàlla na leen fi yàlla yàggal nu yàgg noo digal nu yàgg jëfe ndigal li sëriñ alxaaji Mbàkke ñi ngi lay sant bu baax ci turu alwafa bi xuquqil imaan ci bi ñu soxlaa nga waxtaanal ñu nga defal ñu ci ak jàppandal bu baax ñëw defal ñu waxtaan wi li nga ñuy waxtaanal it loo am solo la loo xam ni wax dëgg yàlla mbooloo mépp waxtaan wi ñor na leen tax na laaj yi bari na lool ndax sëriñ tubaa kenn ku ne xam na ni kiimaan la baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li rabbil aalamina aaya kooku sëñ tubaa bind kon sëriñ tubaa kéemaan la gu wér goo xamante ni euh, lu yéemee yéeme la ndax ci ay mbindam rek boo xoolee danga gis sunu borom subhaanahu wa taala mu ci wax ay yu ko sunu boroom defal yoo xamante ni wax dëgg yàlla nit mën na cee yéemu lool ndax bokk na ci yooye ilayya xaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini bokk na ca yooyee bokk na ca yooyee damma xayaati li xayaatillaahi allahu daaxilan jinaanillaahi yooyu bokk na ca bokk na ca itam mooy saadati bi xayri maxwin kutibat wa kawni al abdul qadimi qad sabat yooyu yëpp di ay kiimaan yoo xamante ni wax dëgg yàlla ku ko jàng ku ne da xam ni Sëriñ Tubaa ku fees dell la kenn la koo xamante ni am na ci sunu borom lu ci nit mës ta am te nit dootu ko am loola nag mi ngi ko jaare rek ci sayyidul awwalin wal axirin muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee ni raamal wara nayla fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraar mel ni kon ba gaay wut yoon wa moom de suñu borom daf koo tegtal mu jaar ca yoon wa na mu gën a gaawee te gën a gàtte ndax tawaytu tariqa al qawmi waxtamtidaihi la wax kon loolu lépp di ay kiimaan yoo xamante ni kenn umpaliwu ko waaw waaw kon bismillah ñu dugg ci laaj yi ngir man koo jotalal bu baax ndax laaj yi bari na lool wax dëgg yàlla mbokk yi dégg nañ waxtaan wi bu baax mbokk mi jëkk a laaj nee na day laaj ku bëgg egg ci yàlla gan xasida lay jàng moo gën a gaaw ngir yegg ci yàlla gan xasida moo gën a gaaw ngir yeggale nit ci yàlla moom la mbokk mi moom di laaj bismillah kooku laaj yaakaar naa mel na ne bu dégluwaatee waxtaan wi mel na ñëw na ci biir xam naa da koo teewlu waaye wax nañ ci biir ne aw bayit woo xam ne sëñ bi nee na tuwasilu aqlaami ilallaahi xaabidan bilaa xalwatin wallaahu abqa kama axna nee na sama mbind day àggale ki nga xam ne day jaamu yàlla ci yàlla da koy àggale ci yàlla ci lu muy dugg xalwa sax ndax suñ mag bi mas naa wax ne ñiy dugg xalwa xanaa dañoo xamul muxaddamatul xidma ne loolu de wax nañ ne wax mas na ko xanaa ñiy dugg xalwa dañoo xamul muxaddamatul xidma kon mel na ne suñ tubaa ay mbindam lépp day àggale ci yàlla ndax àgg ci yàlla moom mooy dem ba say yëngutoog say wax ak say jëf sam xel lépp nekk ci yàlla looy def di ci bàyyi xel yàlla looy wax di ci bàyyi xel yàlla loolee nag bu xasee ba am ci ab jaam àgg na ci yàlla saa su teqali loolee na xam ne àggatut ci yàlla loolee nag mbindam mi moom lay def ndax ne xuloo bu sawit imaani lillahi tansani bi xatti waxal bi lil xoda saara masroxa nee na sa mboolem ñi nga xamee ne ñu gëm yàlla lañ bu ñuy jàng sama mbind seeni xol day dellu ci yàlla dellu googu muy dellu ci yàlla nag ba ca saxee dàkk ba dootu ji loolu la ñuy wax ak àgg ci yàlla loolu nag mel na ni mbindam moo koy def jërëjëf mbokk moomu kon dégg na bu baax li ko sëriñ bi tontu te mooy sëriñ bi dafa wax ni ñi dugg xalwa xanaa dañoo xamul xasida muxaddimatul xitma kon loolu leer na bu baax a baax kii mu ni daf doon laaj ba xam dafa bëgg nga digal ko gan xasida ngir mu di ko bari la jàng ngir mu am saadatu daaree ni xasida goo xam ne boo ko bari lay jàng dana ko may saadatu daaree ni waaw saadatu daaree ni mooy texe ñaari kër yi mooy am dund bu neex fii ci àdduna bu ëllëgee nga tàbbi loolu nag mel na ne xasida yi am na goo xam ne moom tudd na ko ci boo boo demee ci tërjumaan yi mu ci mujjëndal ga bi ñu allahuma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ali wa sabi wa farrihu bi hazihi almansumati fi kulli waqtin wa hin wa liman yaqra'uha saadatu daari loolu la foofu noonu képp koy jàng na nga ko may saadatu daari kon mel na ne bu ko taxoo day mel ne mel na yàlla mën na ko may saadatu daari donte yépp sax am na ci kon mbokk moomu dégg na li sëriñ bi wax ci xasiid ak mawaahibu na dem ca tarjumaan ja mu xool ko bu baax a baax kii nee na moom li may laaj mooy way wii sëriñ bi wax ni ataytani aljamia duna salabi wali taquuda sula waxta talabi mu ni daal bëggoon na foofu ñu dolleel ko fi ay leeral bu baax a baax loolu itam bu ñu seetloo ndax bay bi moom mënoo jeg-jeg rek xool ko daal koy mën a firi da ngay jëkk xool la ko jiitu ndax bayit bi fi wax jooju maa ko tàmbalee ca sunil xadisa te sunil xadisa wal furuha kal kitaab xanil la siinam tanahu minal mataab raafihu birfahil kitaaba wal furo mahal ahadisi sahahi saburo daane axtaytanil jamiha doona salabi wali taqudu soxla waxta talabi te suñ borom nanga nga ñoŋal te aar addisi yonente bi ci man te yëkkatee ko ci man ànd ko ginnaaw jox nga ma mboolem addis yonent bi ak bàngaas yi ci bàngaasoo itam kon kooku leer na bu baax mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la dafay ñaan nga leeralal ko teggiin yi ñuy jànge xasida maanaam jàngiinu jàng xasida teggiin yi nga xamante ni comme ni jàng alxuraan amee ay teggiin maanaam teggiin yi jàng xasida bu jàng xasida yan teggiin lañu war a làmbool ngir jàng xasida loolu moom laaj bu am solo solo ndax moom day mel ne ñaare buñ waxtaanee ci xasida rek ñu bari buñ jógee la ñuy daal def rek ñi ko ñi ci nekkutoon mooy daal di koy song rek yaakaar ne moom dañ ci daal di jëmee lu leen neex te lépp mbir mu am na ay teggin rawante sax loo xam ne ka def dafa sell xam lu jóge ci ku sell moom ki jëfandikoo war naa sell lool ndax sëñ ba nguy bind da cee amul pëste bu mat sëkk ànd ak am xelam ay cëram dara du yëngu jëm ci àdduna yow mi nga xam ne yaa koy jàng nag saa soo jëmee ci daray àdduna wala ngay wax leneen lu bokkut ak loola li ci ëpp da lay jural ay jafe-jafe jafe-jafe lool man sama bopp mii rek laa ko xam ne ñaar mooy jàng di waxtaan ak yu ñu noonu li ci ëpp rek naanaka ma suñu mag mas naa wax ne ñuy jàng sama xasida yi ngeen di waxtaan ndax buñ koy jàng ni waa suuf di dégloo ni la waa kaw di dégloo te waa kaw ku leen nar a tàngal dañ lay fob sànni jàng te loolu waxut sax ki koy jàng maanaam fi yow waxut nga di ko jàng di wax waaye ki fi nga toog rek ñu fay jàng ngay ngay waxtaan rek lool bi bu rëy rëy la kon kiy jàng xasida teggin yi nga xam ne moo gën a mat a sàmmanteel ginnaaw bi jubloo xibla te yoon laa bokk xabas ak laa bokk xadas muy booree sangu farata sangu farata booree jàpp mu jàpp toog jublu xibla na xaw a génne xelam itam tuuti ci àdduna waxtaan moom waxaale wu ko jàng xasida yi waxtaan moom dara ba gënu koo bon te mel na ne ñu bare bare duñ ko sàmmante loolu mooy teggin bi gën te war koo jiital saa sooy daal nga wut barab boo xam ne da koy toog jàng la ngay mu jeex nga dem di nekkaat ci leneen waaye di ko rax ak di ko boole moom teggini alxuraan rek mooy ay tegginam boo demee ci ko Jinaan sëñ bi indi na teggini alxuraan yooyu ak toogee nii rek ni ñu koy defee yooyu yëpp ñoo ñoo bokk waxtu yi ci man muy guddi jërëjëf loolu leer bu baax sëriñ bii mu ne day laaj gan xasida mooy goo xam ne ku ko jàng mel nga ni ku jàng xasida yépp dañuy wax ne am na xasida ko ku ko jàng mel nga ni ku jàng xasida yi sëñ bi bind yépp muy laaj googu xasida gan la loolu de laaj bu am solo laaj na lu mat a laaj loolu laaj it am na waaye mooy xasida bu mu jël rek gépp xasida bu mu jël te taxoo ko mel na ni mi ngi jàngale sëñ bi bind lépp ndax dañ ne ilsam baaban tuftax lakkal abwaab ñoom boo taxoo benn bunt rek ñu tijji la bunt yëpp kon na jël genn te taxoo ko te sàmmoo teggi nii bu yàggee yëpp dana la fekk si waaw ah, ñun de sëñ bi mas na maa toog sëñ saa yu nañu xasida yii de dee leen ko jàng muy nooru daare ni ak jaalibatul maraaxib ak matlabul fawzayni ak kansul muhtadin ndax dañuy ga nit ci bëgg yàlla ak jaamu yàlla jërëjëf kii mu ne dafa bëgg nga dimbali ko waxal ko xasida yi nga xam ni day fóot ab xol ba mu set wecc waaw mu ni daal dafa bëgg nga dimbali ko ci dafa bëgg nga waaw mu ni def mu ni dafa bëgg nga dimbali ko wax ko xasida yi nga xamante ni day fóot xol ba mu set wecc loolu daal la bëggoon ko ko ci dimbali xasida koo xam ne bu taxoo moom rek dombul dana fóot ab xolam ba mu set de moom it mata laaj na ndax am jullit moom war naa seet mu sete ci mboolem bàkkaar yi ak ayib yi te bu setee itam mu fexe ba bañ a taqaat bu dee xasida yi noonu ñu ko waxoon rek yépp ci yàlla lay jëm jëmale nit ñi yàlla nag bala nga ca àgg faw nga set su ko dee moom lépp goo ca taxol li muy njëkk a def ci yow mooy génne lépp lu bon ci yow dugal lépp lu baax ci yow ñoom ñëpp nag ñoo ci yem ndax moom la jëmmam ja daa def loolu la mbind mi def muy tarbiya tarbiya nag mooy loolu weesu taxliya ak taxliya loolu la ñu saa su rekki koo ci mboolem ayib yeeg bàkkaar yi rek lu baax yépp day ñëw donte sax xëccoo ba dee xasida yëpp nag noonu rek la ñu def génne lu bon ci nit ki rek ak saxal melaw baax ci moom mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la day laaj mu ni jaalibatul maraxib mu ni day laaj ban jamono la ko sëñ bi taalif te it dafa dégg ñu ni xasida la goog day dofloo muy laaj ndax loolu wér na walla jaalibatu maraaxib moom sëñ bu mag bi mi ngi ko taalif ci géej gi bi mu nekkee ci géej gi ci la waaye sëñ bi li tax ay mbindam di naqaree jekki-jekki rek wax ne nangam danaa bind di bindaat day bind ak xasida bi bindaat ko ndax wax nañ ne gànnaar la ko la ko defaraate bi mu ko defaraatee itam wax nañ ne kam ko jox ne ko mu jëm seeg moom fii ci réew mi ne ko ba ba ngay àgg armeel yoo fi romb kuñ ci noonu mbugal danañ teggi mbugal ma ba keroog ngay àgg li fekk waaw ba waxtu ween ko noonu awee ca déwén sa bu fa ku mel ne yow awaatu nga wax ci dofloog yi itam am na sama mbokk xam nee na mas ñëw ci suñu saal ne ko daa am yu may ci maraaxib jaalimatu maraaxib suñu bi ne waaw man de maa ngi koy dégg manit toog ba ci àgg mu ne ko waaye gëm ko de kon dofloo ko moom bu ñuy wax la waaye dofloo gi itam lu mën a nekk la ndax xam nga léegi leer moom buy dugg bu fekkee dafa ñëw te fekk loola taq mu duggee ci ak doole faw jëmmi doomu aadama bu day soppiku soppiku ko yéen nag la ñuy tuddee ak dof waaye xëy na mën naa bañ a nekk lu sax itam ndax bu fekkee nit ki dafa taxoon répp jekk-jekk rek loolee du dugg ci moom safaanoo goom safaanoo lam la muy fekk ca moom mooy waral ñaare du mën a yor melo doomu aadama waaye bu dee ba saxaatit mën naa nekk am ñu toll boo jëloon fi naan diw sansal ko ba mu boo jëlee am ndox ko ci wala dara da gis loola sedd diw moom dafa tàng jër moo da ngay gis mu ne cas fekk si ak moom dañoo safaanoo muy waral yëngatu yooyu ñu tu tudde ak dof jërëjëf daf doon ñaan nga wax ko xasida goo xam ne day ñoo di wërsëg nee na daal moom loolu la bëgg xasida koo xam ne day dolli wërsëg bu baax nga baaxe ko ko te baaxee ma ko man mii nag. lool de moom bari na lool xam nga suñu borom moom dañuy dafa bind wërsëg wërsëg moo ko bind ci jaam yépp waaye dina ko dolli di ko wàññi itam sëñ nag wax naa gis naa ci mbindam mu ne suñu borom jaam yi mu ngi leen di joxe wërsëg ci mbindam mi waaye nag waxul ne menn mbind kon dañ ci dégg ne kon mbindam yi boo ci jàng rek mën nga am la nga bëgg ndax dane yuxti ilaahuka fii xattil wara minanan salla alayka lasi yuxni xanit talabi mboolem mbindeef yi suñ borom day leen jox ay xéewal ci sama mbind mbind ma nag ràññeelewu ci benn mel ni kon boo ci jàng rek naa noonu ko wala tox ni bia anit tasabur jërëjëf sëñ bi foofu dina am laaj bu ma fii jaarale boo xam ne bëggoon naa ko moo fi indi tuuti ay leeral xasida gu ne wax ahamun saqaqun alahun yesun ndax sëriñ bi moo ko bind wala bokku ci ay xasidaam moom xasida boobu moom am na am na ñuy wax ne genn la ci sëriñ bi bind ndax da ci am koo xam ne dama teewlootul fu mu tàmbalee waaye am na ci koo am daal moom wér na ne moom sëñ bi moo ko bind yee ca des nag moom ñu ci bari amuñu ci ak ndongu ci ne sëriñ bi moo ko bind moom defe naa boobu ci la nekke allahu rabbi mumtiru sama ahmaduhu dahra ila alfana huwa alkarimu alwahibu almannan huwa almuinu lilwara alhannan muhayminu almusawiru alqallaq iftah li alarzaq ya arzaq sahil lana alasira yassir almuna min idfa an alfaqra bi walana waaw ah, ah. waaw mbokk bii muy laaj mu ni nga waxal nu dara ci li sëriñ tuubaa waxoon ak njabootam muy ay doomam ak ay sëtam maanaam li nga xam ne da waxoon ci ay doomam ak li nga xam ne da waxoon ci ay sëtam. waaw loolu moom yaakaar naa duñ ci sori ndax suñ mag moom daal ñëppay ak njabootam ñëppay ay doomam. dafa nekkoon koo xam ne dafa jëloon xeetu yonent bépp njabootu leen ndax bu yàggu nag dama bu may waxtaan mu naa ma muy wax naa dafa am ku nekkoon isl labraar de bu ko kenoon defoon kudut sëñ mag bi day ci njabootam rek la ko yemale waaye keneen du ko gis ma ne ko lool lool la sëñ bi def di mu ne ah nu ko def ma ne xeetu yonent mooy ak njabootam sëñ bi daal njaboot yëpp la moom yëpp la yemale lam daa digal ay doom la daa digal lam daa wax ay njabootam la daa wax ñëpp lam daa defal ay jabootam lay defal ñëpp moom daal mel na ne nangu woon ne yàllaa ko def muy kiimaan ba ràññee la wut kenn ndax lim daa séddale itam kemtulaay nag ko sàkkoo rek naa la koy joxe daa nam daa wax ay mbokk mi mu ni ci biir jaalibatul marafi daf cee seetlu wenn bayit woo xam ni ñii nee nañu ci la yéene ji maanaam ci la yéene daje wala ci lay ci lay nekk xanaa wamxu shaqaawata naxat ni yaa alim waj al fuaadiya madinata ulum waaw ndax ci la bokk waaw waaw loolu moom bay waaw loolu am na ak wuute ñii nañ ci la ñii nañ bokk ci waaye nañ jàpp ne li gën a wér daal moom mooy ci la ndax man ñooy faral di wax mooy yokk ak wàññi saa suñ amee jàppal yokk ga ndax mooy li gën a wér moom te boo seetee wax ji itam te it mbind yi askanale sëñ Maodo Moustapha mi bi ñu bi ñu mujj génne nii ci ren te moolu ko ren am na ca ñun ma ngi ci biir te lu mu ci moom jàpp yokk moo gën a wóoru wàññi nga ndax mu fekkee mbokk mi nee ginnaaw bi mu la nuyoo sant la gërëm la rafet lu waxtaan wi lool nee na dafa gis ci biir xësidee sëñ bi sëñ bi di wax baatub laj muy ab tënk ak baatub kar muy ab tënk mu bëggoon ñaari tënk yooyu daal ku ko ci dollil ay leeral mooy laajam bu jëkk loolu moom lu bari ay wuute la laaj moom am nañu naa mooy fanweeri at ak ñett yi mu nekk tubaab yi ndax bu ma sa di assassin di tàmbalee jëy sasin ba ni làqoo muy muy xam eh, sasin muy wam sasin boo seetee diggante boobu fanweeri at ak ñett la lay jox xam ne ci loxo tubaab yi la nekk ñoom ñoo koy jëmale fu leen neex ah, ba mooy am na ñu naan mooy laaj su ko dee kaxa dañ ci am yoo xam ne da ko daan jaayanteeg suñu borom mooy lu mel ne du toog te jubluwut penk du wéeru sëñ mag bi daaw du wéeru du waxtaanu waxtaanu àdduna du ree xaqtaay du jëfandikoo yu bare bare ak yoo xam du dox di yëngal ay am nañu naa yooyee moom la ñuy topp noonu di ko topp ba ak ci ka xam na yeneen nett liñ ciy déggit waaye yooyu yëpp daal moom moo koy xam ndax xam nga da am yoo xam da ko jubluwuta eh, feeñal moom waaw nit ak juróom-ñett ci ay mubaaxaat noonu la ko sëriñ Moussa Ka indee wax ni moom la sëñ bi jaay bàq na ci sax ba ni ba ci naan suukarus nasaraan si sax bokk na ca yooyu nga xamante ni daf koo jaantam ñaareel ba it mu ni eh, nan la ñuy eh, ràññee xasaay nga xamante ni sëriñ bi woy na ko ci géej gi ak yi nga xam ne way na ko njëkk muy dem ci géej gi nan lañ leen mën a xàmmee bismillahi rahmaani rahim loolu moom day mel ne lu yomba xàmmee la xasida yi nga xamee sëñ bi def na ko ci biir géej gi ak yi nga xam ne def na ko ci ginnaaw géej gi bu fekkee ku dégg arab la wax mun nag bu fekkee nag déggul arab moom ñaare loolu dana ko waaye bu fekkee ku dégg arab bi sëñ moom li ci ëpp ñaare du tàmbali ak xasida ba mu jeex te mi jàng xamu ne ci bi mu jógee ci géej gi la ko waaye wala ci biir géej gi ndax ci biir géej gi rek ci biir xasida géej gi moom waxtu goo ci gis rek daa nga gis luy tegtale ne maanaam mi ngi waxanteeg yaafar yi wala wala mi ci wala xadd karam na mu gis day xëy asil xaajilan bil bisri mahmadani xataa uximal ji nga gis ne kon kii mi ngi ci ay xat-xat naa ko yàlla nga dindi samay xat-xat ba ñëwee ci Euh, fii ci xasida yi nga xam ne moom ginnaaw lépp ak sant lay doon gis nga adlaxtani wasaxtali fa